fa yaqulu al-imaamu al-haafidu shaykhul islaam abu zakariya yahya ibnu sharaf an-nawawiyu ad-dimashqiyu ash-shaafi'iyu rahimahu llahu ta'aala fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi raabi' baabu sidq kon insha allahu taala kon tey insha allah ñu ñëwaat fi ñu yemoon ci suñu jotaay bi ñu génn jeexaloon na ñetteelu bunt bi ci baabu sabr muy buntu muñ tey ñu war a gis bunt bi nga xam ne moom la ci al imaamu Yahya ibn Sharaf nawawi rahimahullahu taala daal di teg muy bunt bi nga xamante ne nii nag. moom mooy baabu sidq buntub ñeenteel bi muy baabu sidq buntu bi nga xamante ne mooy buntub dëggu waaw dëggu la sincérité waaw yàgg sa borom dëggoog sa borom te boo dëggoog sa borom dëggoog mbindeef waaw mais bés boo dëggoo wër sa borom. manoo dëggoog mbindeef yi waaw dangay ngay essayer nii rek di jéem nag léeg-léeg waaw mais daa amagul intérêt ay intérêt dafa yàqoogul bu baax bu demee ba ba ba ba gis ne yii moom day day génn ci dëggu gi dëggu waaw même bu dee man na nekk ci yoon wi di boo dëggoog borom bi boo ku neexoog sa borom neexoog ñépp. waaye képp koo xamante ne nii dafa ñàkk dëggoog boroomam yow moom xamal ne la koy téye ci relation ba ab intérêt lay doon mooy tax muy dëggu daa bokk nag ci yoon yi nga xamante ne nii mooy tax nit ki hein man a bokk ah man di witt ci tool boobee di Riyâdous-Sâlihîne dafa bokk ci tool boo bële ay furiwam ay foyteefam mooy dëggu dafa bokk non seulement fruit la mais li la fay yóbbu la dëggoo la fay yóbbu waaye dëgg dafa bokk ci boo dëggoowee am sa ngërëmu boroom léegi nag al imaam an-Nawawi mu ne baabu sidq buntu dëggu mooy chapitre de la sincérité mu koy tàmbale mu ne qaala allahu taala lan la waxoon ca introduction ba nee woon nag te dinaa ubbee buntu yi ci ay mbir ci ay laaya waaw wa usaddiru al abwaaba min al qur'aan al aziz bi ayatin karimaat te dinaa ubbee buntu yi di ko tibbee ci alqur'aan bu tedd bi ta mag ci ay aaya yoo xam ne yu tedd la kon noonu la def mu ne qaala allahu taala mu ne boroom bi nga xam ne moo kawe te yéegut de nee na yaa ayyuhal ladina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin mu ne boroom bi tabaaraka wa ta'ala de nee na yéen ñi nga xam ne yéen a gëm yaa ayyuhal amanu ca suurat tawba aaya 119 waaw mu ne yéen ñi nga xamante ne yéen a gëm ittaqullah dolli leen di ragal seen borom ha ragal leen seen borom wa kuunu te ngeen nekk dong ma as-saadiqiina bokk day ànd ak ñi nga xam bokk ci ñi nga xam ne ñooy way dëggal ñe xam nga aaya bi gisoon nañ ko keroog bi ñuy gis hadiis Seydina Ka'b ibn Maalik alayhi ridwaanul maaliki hmm? bam ñàkkee dem Tabuk ak mbokkam ya gisoon nañ laay te suuratu tawba kon mu ne ndax moom li ko sauvé comme niñ ko waxoon nekkul du dëggu ak mbokkam ya dëggoo leen sauvé jamono ja nga xam ne ña foogoon ne ay nar ne leen ci génne muy munaafiqun al kibaar yi alquran ñëw daal di wuññi li nga xam ne mooy seen seen ah seen sutura xaw yi seen sutura ci wa minhum wa minhum ya ya doon dal ca suuratu tawba kon nag mu ne kon bu ngeen bëggee am lii Seydina Ka'b ibn Malik am mooy borom bi nangu laa delloo si ci boppam nga tuub mu nangul la sa tuub googee nooy def ah nooy def bu boobaa da ngay dëggu même bu dee jàpp nga ne hee bu ma waxee dëgg tey caaf xam ne day def caaf du xam dëggu àndul ak caaf gu xam mu ay nar kay moo ànd ak caaf gu xam kon mu ne wan waa wa kunu da ngeen nekk. ma saadiqiina te bokk ci ñi nga xam ne ñoo ñi dëggu bañ boore ci kuréelu way borom bi boore ci kuréelu way dëggu yi mu ne wa qaala taala mu ne borom bi tabaaraka wa taala ba léegi wax mu ne wa saadiqiina mu ne borom bi na ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo dëggu nekk way góor wasaadi wasaadiqaati ak ñi nga xam ne ñooy woy dëggu te bokk ci jigéen ñi loolu ca suuratul ahzaab ca suuratul ahzaab la ko borom bi tabaaraka wa taala daal di wax boo gisee al imaam ay dooy day dagg ah, bële aaya yol ladina amanu taqullaaha kunu ma saadiqiin voilà boobu mat na ne bii mooy lenn rek la jël ci laay ba nga xamante ne moom la borom bi doon wax. naan innal muslimiina wal muslimaat wal mu'miniina wal mu'minaat wal qaanitiina wal qaanitaat والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا wazakirina allaha kasiran wazakirati a'adda allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima aaya boobu muy laayab fanweer beeg juróom trente-cinq lim ci jël rek mooy di borom bi lim eh, nitu yàlla yu màgg yoo yële ah awliyaa u borom yu màgg yoo yële mu ne was-saadiqiina ak way dëggal ñi ci góor ñi was-saadiqaati ak way dëggal ñi ci jigéen ñi ñii ñépp ak ñoom lim ñoom ñépp nga xam ne mu ne ñooñu a'adda Allahu lahum borom bi waajalal na leen préparel na leen maghfiratan ak njéggal ak sutura wa ajran ak pay azima bu màgg a màgg léegi al imam an-Nawawi mu ne wa qaala mu ne borom bi nga xamante ne nii moo kawete yéegu yit wax na ba léegi mu ne falaw sadaqu allah la kaana xayran lahum suratu saydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ca laaya vingt vingt un boroom allah gis nga naafiq yi <laughs> bu ñu dëggoo dëggoo woon seen borom da dëggal seen borom ci liñ doon dige la kaana konoonte kon doon na nekk gënu gënoon lahum ñeelleen ndax naafiq yi dañ doon wax naan walla bu ñu leen masoonoo xare yooyu ñu naan ah moom kay bu ñëwee yee moom kay xare kay moom fu mu am jihaad ci yoonu yàlla waaw <laughs> waaye ba ko borom bi farakaalee gars yi changer discours soppi kaddu nga mel ni du ñi ñoo doon wax ah démb naan lii bu amee kenn du leen fa jib loolu nag bokk na ci jikkoy naafiq yi dina gis parce loolu mooy vraiment kii parolam ça vaut rien waaw kayitu kayit kayitu lu lu ñàkk solo la di ris laa sax buy naaw ci ngelaw li moo ko ëpp wal iyaadu billah waaw mooy bépp nit ji boo xamante ne da lay dig mbir daal la bu lii amee wala yow moom kay yii yii ba nga dugg ba def mu mel ni doonu loon moom loolu mooy jikkoy iblis dëgg mooy jikkoy naafiq yi waaw gisoon waxoon nañ fi wala tuddoon nañ ko kamasali shaytaani iz qaala li insaani kfur falammaa kafara qaala innii bari'un minka waaw misaalum kam misaalum shaytaani fàttalikul ba mu waxee nit ka ne ko weddi waa weddi mu taxaw fee naan ko innii bari'un minka man dañ naa teew yow yaay weddi yàlla ah te moom moo ko poussé kat moo ko poussé ngir mu weddi yàlla waa def ko mu mel ni dokkuloon moom yooyu jikko yooyu mooy jikko yi gën yi yàlla dina bañ naafiq yi nag loolu lañu ràngoo waaw moo tax ci kaw wur nga jëli bu baax laaya vingt bi ci suurat sayyidina muhammad di suuratul qitaal alayhi salaatu wassalaam dana wa yaqulu alladhina amanu lawla nuzzilat suura fa idha unzilat suuratun muhkama wa dhukira fiha alqitaalu ra'ayta alladhina fi qulubihim maradun yanzuruna ilayka yanzuruna ilayka nadhara al-maghshiyyi alayhi nadhara al-maghshiyyi alayhi min al-mawti fa awlaa lahum ta'atun wa qawlun ma'ruf fa idaa azama al-amru falaw sadaqa Allaha lakaana xayran lahum waaw mu ne wa yaquulu alladhiina aamanu ñi gëm yàlla moom dañ doon wax naan lawlaa nuzilat suura dañ doon yàkkam ci bëgg di mébét borom bi wàcce saar boo xam ne koy tudd mbiru jihaad jox leen ci ndigal ngir ñu mën a xare yàlla tax ba koy looy ñëm yàlla yi naa fekk yi tamit dugg ci biir naan noonu waaw noonu la moom kay yoon non moom kay jihad bi daa war a taxaw non injustice dañ koo war a xeex mooy façon wax yooyu en général gis ne boo déggee nit koo xam ne bu ñuy wax yooyu moo ci gën a ci ku mel noonu waaw moom ñoo ci ay mais bés bu nee jëf affaire bi ne jëf ah ñu da ngay former kii masula laal ci taal bi waaw <laughs> léegi nag suñu boroom ne fa ida unzilat suratun muhkama aaya saar boo xam ne bu ñu wàccee saar boo xam ne dafa matale nekk bu xereñe boo xam ne dara du ko soppi benn at ñëwul du ko soppi wa dhukira fiha al qital ñu tudd ko la nga xam ne mooy Ah farataal fa la xamante ne mooy xare jihaad bu boobaa ñoom naafiq ñaroon <laughs> naafiq yaroon wax ra'ayta alladhina fi qulubihim marad te gis ñi nga xamante ni seen xol yi daa am feebar mooy feebar nifaaq waaw feebaru ñàkk dëggu lan la ñuy def yanzuruna ilayka nazara al-maghshiy alayhi min al-mawt ñu lay ñuy bukki seen bët di la xool yow Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wala yow ma fat ko ka fa toogal yonent bi alayhi salaam ñu lay bukki seen bët yi di la xool bëtu koo xam ne dafa mel ni dee moo ko muur waaw mel ni waajoo xam ne gis nga boo faatu ñëwee nga gis kii faatu ñu ngi xoole bët yi ci kaw aj ko ci kaw noonu lañuy def mooy dañ lay fixé xoolu tiitaange waaw fa awlaa lahum lool nag ñu tiit googu moo yey ci ñoom ndax seen ñàkk dëgg ta'atun wa qawlun ma'ruf toppoon nag yàlla de te doon wax njekk te dëggu ca seen wax ya ak seen topp yàlla nga de moo gënoon ci ñoom lool la leen yàlla woowoon waaye defuñu ko fa ida azama al amru waaw bu mbir mi dogoo nag mooy xare gañ doon wax naan na waaye way na na ñoo war a kii non lii da justice la lii lii lii lii ñu xeex ko foog yàlla joxe ndigal waaye bu mbir mi dogoo ñu war a xare nag aywa jóg leen <laughs> aaya yi ñëw naan aywa xare leen falaw sadaqullah ay bu loolu amoon bu ñu dëggaloon seen borom de ca lañ doon wax laata borom bi di ko farataal ci ñoom naan leen jóg leen buñ dëgg woon rek boromam seen boroom la kaana xayran la moo doon gën ci ñoom waaw kon nag loolu mooy naafeq yi mooy mooy képp rek ku nekk ci ñun rek waaw képp ku dëggoog sa borom xamal ne la kaana xayran la loolu moo gën ci moom de léegi al imaamu Nawawi rahimahullahu taala kon lii nii moom la indi ci nga xamante ne mooy buntu bi ci ay li jëm ci ay laaya léegi nag mu ne wa amal ahadis kanta ahadis yi nga xamante ne nii ñoom ñooy wax ci lii ci wàllu dëggu mu ne fal awwalu bi ci njëkk waaw mooy bii mu ne an ibni Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa innal birra yahdi ilal janna wa innal rajula layasduqu hatta yuktaba inda Allahi siddiqan wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa innal rajula layakdhibu hatta yuktaba inda Allahi kadhaban muttafaqun alayhi kon al imaamu Nawawi indi hadis bi muy hadisu Mawlana ibn Mas'ud ibn Ghafil ibn Habib ibn Ummi Abdir radiyallahu ta'ala anhu Abu Abdirrahman yàgg nañ ko fi gis walillahi alhamdu wal minna mu ne ah an nabi muy doxale di jële ci yonent bi alayhi salatu wassalam annahu qaala nee na inna sidqa gis nga dëggu la sincérité ak dëggu yahdi ila al birri day jëme di gindi ka nga xam ne moo ko rangoo moo ko jikkowoo ila birri ci yiiw yiiw moom baat la boo xam ne lépp lu yiiw da ko da ko da ko da ko mbëkk da da ko al lépp lu yiiw da koo ëmb waaw lépp lu yiiw rek buñ nee bi buñ nee birr rek dugalaale waaw mooy day jëme jaam bi nga xam ne moo nangoo jikkoowoo ko dëggu ilal birri da koy gindi directement waaw gindi ko mu jëm ci li nga xam ne moo yiw te wa innal birra ginna gis nga mbaax di yiw moom fan la jëme borom yahdi ilal janna day gindi borom directement fi nga xamante ne mooy aljanna waaw lu borom bi wax innal abraara la fii na'im waaw ñi nga xam ne ñoo baax te ñooy waa mbaax comme que digg dëgg ca ca mbaax la la jëmee suñu boroom ne innal abraara waaw dëgg-dëgg ñi nga xamante ne ñoo yiiw te baax te sell ah ñooñu fu ñu jëm mu ne ñooñu la fii na'im waaw ñu nga jëm te ajjanay xéewal ya ca ajjanay xéewal yu kawee fa la jëm. te mooy seen dëkkuwaay mooy seen dëkkuwaay mooy seen nekkuwaay waaw mu ne wa inna ar-rajula kon la yasduqu gis nga góor gi nit ki mu ne góor gi nag amul nga naan ah kon jigéen ji wokk ci déedéet lii amul mafhum ñépp la <laughs> mooy la personne mooy nit ki rek ak ginne bee ñépp waaw la yasduqu wat naa ne dina dëggu hatta yuktaba ba ni nga xam ne la ñuy la borom bi di attee ci kawam ne kii moom fa yàlla siddiqa bésara kii moom bokk na ci ñi nga xam ne ñooy siddiquuna yi ñi nga xam ne ñooy way dëkkuñu mag gi waaw ulaika alladina an'ama allahu min annabiyyin waaw dégg nga borom ba wax naan ñii de ñi nga xamante ne nii ñoom la borom bi tabaaraka wa taala daal di eh, eh, eh, daal di anaama mooy xéewale voilà <laughs> minan nabiyina ah, ma ma ah minan nabiyina ci yonent yi wa siddiqiina ñoom la ci teg mooy siddiquuna yi way dëggal yu mag yi nga xam ne ñoo ñoo ñoon lépp lu nabi yu nay indi ñoo koy gën a dëggal ci seen xol seen xaal seen seeni jëfëg lépp mu ngoom kon nit ki dina dëggu hatta yuktaba ni borom bi di bind daal di atte ci kawam ne kii moom indallahi fa borom bi ne kii moom kase na ci li nga xam ne siddiq darajatu siddiqiya waaw mu ne kanta wa innal kadiba kanta nar kantaa nekk di di di wax lu amut wa innal kadhiba kantaa le mensonge moom <laughs> mooy ak nar ah mooy ay explication <laughs> naa boobu xam ngeen boobu <laughs> ku yàgg nga déglu war a xamat lu expliquer buñ nee day expliquer nekkul day leeral day mira non day expliquer mooy yàq nit day nar comme ni ko suñu sëriñ di waxe <laughs> loolooy explication la waaw <laughs> waaw <laughs> lu rafet a googu way léegi kon wa innal kadhiba te dëgg-dëgg gis nga nar yahdi ilal fujur day jëmi borom gindi ko yóbbu ko conduire ko directement ilal fujur ci kat ci kat coorte ci génn toppaku kaccorte waaw wa innal fujura te gis kaccorte yahdi ila naar moom directement moom safara la la jëme wal iyaadu billah wal ak kaccorte moom moom moom ak yàq ci lépp lu yàqute rek mooy ak kaccorte ki bàkkaar fa la lay jëme moom nag comme que la yahdi ila naar te safara la la jëme mu ne wa inna ar-rajula ka gis nga la yakdibu dina nar di expliquer di kadibu hatta ba nga xam ne yuktabu lees koy inscrire bindu ko kassete ko daal di atte ci kaw borom bi atte indallahi fa moom ne indallahi fa yàlla kazzaba kii moom c'est un international centre kacc kat bu wal iyaazu billah waaw bu ko defee borom bi loolu day am nu muy manifesté woo ñaari yépp <laughs> mu ne dinañ ci ñëw mu ne muttafaqun alayhi mu ne hadis bii de muttafaqun alayhi mooy hadis bii de daa nekk hadis boo xam ne ash-shaykhaani di al imaamu al buxaari ak al imaamu muslim ibnu al hajjaaji al qushayriyu an-naysaabuuriyu rahmatullah alayhima ñoo ko bokk solo waaye hadis bi seen seen al ahmad daal dina koy solo waaw seen sëriñ di al imaamu ahmad daal dina koy solo na ko noonu al imaamu malik hmm? balaaxan la ko soloowe ah moom version bu mu ci indi mooy alaykum bis-sidq fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr wal-birra yahdi ila al-janna wa iyyakum wal-kadhib fa inna al-kadhiba yahdi ila al-fujur wal-fujur yahdi ila an-nar alaa tara annahu yuqaal sadaq wa bar wa kadab wa fajar ah ah ba pare mu ngi noonu mu indi ci bi yeneen yoo xamante ne ni euh, moom al imaamu Maalik ibn Anas na ko noonu al imaam at-Tirmidhi solo na ko al imaam Abu Dawud d'abord ak al imaamu Tirmidhi ak al imaam Ibn Maaja hmm? ak al imaam. ibnu maaja kon nag ci yeneeni façon nag la ko al imaam surtout al imaam ibnu maaja euh, euh, la ko jële ci ibnu euh, abdullah ibnu mas'ud mi radiyallahu taala an léegi léegi ñu ñëw hadis bi dane kon yonent bi alayhi salaatu salaam ibnu mas'ud radiyallahu anhu dane yonent bi alayhi salaatu salaam dane inna sidqa yahdi ilal bir dëggu day jëme nit ki ci ci giiw ci mbaax mooy gis nga boo dëggoo yow dëggul rek waxal dëgg ak lu man di am waaw ndax ñoom la borom bi ne inna allaha ma'a saadiqin waaw borom bi mu ngi ànd ak way dëgguñi wa kunu ma'a saadiqin te bokku leen ci ñi nga xamante ne nii ñoo dëggu kon nag yow dëggul waaw ndax boo ko defee moom mooy yow yiw kese nga yam waaw moo tax dinañ ci ñëw ci xadiis Seydina al-Hasan ibn Ali radiyallahu taala anhu bi nga xam ne moom la ci teg hmm? insha allahu taala moo tax kon jarul ñu yàgg fii mu ne wa inna al-fujuura wa inna wa inna ar-rajula la yasduq nit ki nag dina dëggu ah hatta yuktaba am na ci beneen riwaaya dane wa inna al-abda lay ah la yataharraa wa inna al-abda la yataharraa as-sidqa hattaa yuktaba 'inda Allahi siddiqan te nit ki dina def ay yulle ay dayo coonoom waaw di di di di def le tout waaw di def ay effort ay coono di góorgóorlu bu baax ngir moom buy génn ci làmmiñam du nekk lu dul dëgg balaa wax da koy seeta bëgg rek moom lépp nekk dëgg mu ne tay moom mu ne bés bu nekk noonu lay def bu xëyee danaan tay moom bëgg naa day doo ma wax lu dul dëgg xam ne lépp lu muy wax da koy mesurer mu ne nit ki dina mel noonu waaw di jox yitte di wax dëgg kese waaw moom la naan hein la yataharra sidq waaw xatta yuktaba ba ni ñuy borom bi di dogale ci moom inda allah fa yàlla siddiqa kenn kii bokk na ci bu dee lii mooy wane borom bi day wane ne borom bi dogal na dogal yi lu njëkk xalaa ak yi mu leen di génn ci ci ñàkk nekk waaw dogal na baax mooy la koy génne da koy wane rek noonu nag nan la koy defee xatta yuktaba inda allah siddiqa non seulement borom bi da koy wane. ba moo tax nit ñi dañuy xam ne diw de dëkk mooy da koy def ñun ñëpp xam ko waaw nit ñi xam ne diw moom il est sincère même hatta a'da'uhu même noonam yi dañ koy mën a seedeel lool ne suñu noonu la de waaye nag ah bés moom moom li ñu aadawook moom xam ko ci moom on veut de ak deewam sax lañ bëgg waaye lépp lu mu ne boo ko def wala lépp lu mu ne defu ko bu ñu vérifier dañuy xam ne li mu wax dëgg la waaw taal xaqu ma shahidat bihi al-a'daa waaw kon nag borom bi mooy def sa boo dëgguwee mel noonu borom bi day bind katte que ne yow moom ci siddiquuna yi nga bokk ba pare nit ñépp xam ne diw dafa dëggu waaw moo tax léeg bu laajul publicité gis nga boo gisee suñu ouvrier yi ay Sénégal yi du ñu avancé <laughs> waaw ma ne saa yow sincère naa ah. ma ne comment je suis man ma bokk ci <laughs> mooy ñàkk dëggu voilà ñaata nit nga fay jox say say sa kër ngir mu tabaxal la ko kat la fi benn maçon kese tabax këram c'est rare loolu diw gi ko jënd jox wóolu ko ndax liñ la wax naan la moom lii lii nga jox ko mu dribble la ndax la du la liggéeyal liggéey bu baax lekk say ciment ak yu mel noonu yëpp di sax indi fa ñaari nit buy dóoru ñëw premier jour ñu bay jekki par benn nit jekki sax kenn dootul ñëw am na yeneen ñeneen ñu mu jàpp ñu mu war a nax waaw léegi menuisier bi di def noonu ñawkat bi même chose ah gars yi jot seen ñaw bésu korite wala tabaski à l'heure bariwul am na xam ne ci jour bi ngay ñëw taxaw sëpp leen ñu naan la xaaral ndax ñu bari ko tiim te pourtant amul kenn ci ñoom ku ne woon bés bi ci bésu tabaski ji lay pare wala bee bi dañ fay fanaan. ñëw fanaan fa ngir jot sa ñaw sinon doo ko jot te pourtant yow ba nga koy jox fayoon nga ko lu doy te waxoon na la ne diñ ci jot balaa heure sàngam ba mu amee est am na amut waaw professeur bi day tappale ci école bi mu ne ak maître duñ jàngale lu baax de te cours bu ñu raté xalaatuñ ko récupérer rattraper xanaa classe terminale te élèves yi topp ñu bari ngir professeur bi nangoo def loolu te bu koy def sax même gën a bone la koy def waaw au lieu nga jàngale nga nekk ci classe bi di di di di nettalee anecdote kese waaye léeg-léeg pour camoufler hein son incompétence pour camoufler parce que léeg-léeg narul compétence ci yeneen lay dugg. di reetaan loo élèves yooyu walla après kii dóor dàq def nii moo tax suñu réew kan moo fay jeexal programme ah rawatina école publique kan nga gis mu jeexal programme ñu ne programme des CM2 jeex na programme des sixième jeexal ngeen non daanaka amul c'est rare lu tax ñàkk dëggu xoolal ko ci dëggu. ku ci ku ci dëggu ci ñooñu xoolal maçon bi njëkki woon kenn ku ci dëggu ci ñoom ñépp xam ko mu liggéeyal kenn lam ko wax la ko def kooku jarul moom mooy publicité jarul muy wax fekk kooku mooy dem bouche à oreille ah lam nañ ak nopp la koy waxe ñeneen ñeneen ne dinaa la boole diw dina am lu ne dina am chantier yu doy fit mu ngi dëggu waaye même dina dina nax ay nit noonu ni daanaka chantier yi du yàgg wal iyaadu billah kon wa innal kadiba léegi nag bu ko defee ku mel noonu xam ne sa waay la mel moom borom bi hatta yuktaba inda allahi siddiqa gale bu dee dëggu la waaye nga xam ne dafa dëggu borom bee kaste loolu xolu ñépp mooy ko mooy la waxoon Jibril sëy euh, yonent may saasaam ne yonent suñu borom tabaaraka wa taala bu bëggee diw danaan yaa Jibril day woo Seydina Jibril alayhi salaam ne ko man de damaa sopp diw sopp ko Seydina Jibril woo waa asamaan ne seen borom de sopp na diw kon sopp leen ko ñu sopp mu defal ko ak cofeel ci biir mbindeef yi moo tax ngay gis nit ku dëggu léeg-léeg doo ko xam sax masoo koo gis léeg-léeg sax masoo ko dégg dangaa déggay mbiram rek mais mu neex la rien que turam nga dégg rek mu neex la nag rawatina boo déggee dañuy wax ci moom ci dëggu bi mel mu gën laa neex ndax borom bi moo def ak copeel ci xolu nit ñi waaw waaye contraire bi noonu la wa innal kadiba kantaa nar moom day yóbboo ci ay kaccorte te wa inna fujuur ak kaccorte yahdi ila naar safara la jëmale ji waaw ca riwaaya biñ la waxoon loo léegi wa innal abda te gis nga jaam <laughs> la yataharra sidqa non la yataharra al-kadhiba hatta yuktaba kadhaba waaw <laughs> dina nekk di def le tout <laughs> day yulli doyog coonom ngir tay wan nar la war a dóor bu ko defee ñu naan avril la ñu jege mars ban poisson ban poisson d'avril la war a dóor waaw gëm loolu ne koor gee ngi comme que koor gi mars la korite gi avril la nga gëmloo gaay ne leen am na fu ñuy joxee ganaar père de famille yu bari gëm ko ne bésub sàngam korite gi kii la am na foo xam ne waaye defal yàlla joo xamante nii ay carton ay ganaari ganaar bokk yu dund la lay jox waaw distribution des ganaar lieu tal ci biir Dakar wala biir Thiès wala biir Kogo ah Koumpentoum yi ne fàq dem ñu ñëw nga naan c'était un poisson d'avril quoi xoolal ma xoolal ma tas yaakaar bu rëy nga xam ne kooku dafa toog xalaat nam lay defe boobu ba am gars yi waaw ah. nar day toog sax dama xewu la ah. ku mel noonu nag moo tax day tàmb nara nara nara nara nar ba comme les gars yi naan il nar comme il respire day. day expliquer comme ni muy noyyee gis nga boo dajewoon ak moom ci mbedd mi ni ngay dox ba dajeeg moom nga ne ko waa saa ne ngeen nuyoo salaamaaleykum waa saa foo jëm nii mais même bu doon jëm ci boutique bi du la mën a wax boutique bi foo jaar bu wax la feneen parce que tàmm na nar nar moo jaxasoo ci yàpp yeeg yaxam yeeg yëpp suuxam yi boobu maanaam yàpp la yàpp leneen lañ ko suux moo jaxasoo moom tegoo ko lu dul dafa tàmmoon toog di xalaat day def bêtise def lu dul noonu au lieu bu sincère mais ah def naa lu dul noonu xam na ne parent tey bu ñëwee dina ko laaj wala dinañ laaj ku def lii moom au li gënoon a simple mooy mu mu tuub ne man ah ñu ñëwee dinaa leen man la maa ngi jéggalu naa fexe beneen yoon du ma ko def mais non day toog di xalaat wan wan nar la war a wax waaw toog ay heure mën na toog ay heure di xalaat lan la war a nar budul maçon bi ñu la doon wax ak tenu menuisier bi moo loolu nag damaa jox exemple yooyu rek mais métier moo dem ci suñu su réew noonu la waaw noonu la mooy duñu sincère mooy ku mel noonu day mën a nar parce que il faut ku nekk boo ko boo ko bekkee ba téye ko fokk mu wax la loo xamante ne nii yow looy jàppale loo xam ne moom lay camoufler woo voilà. ndax nar yi mooy li nga xam ne ñoom buñ ko waxee rek jàpp nañ ni dugg nañ ci benn bouclier waaw mooy dugg nañ foo xam ne ab takala boo xam ne day tax yow nga gëm leen waaw ba sa foudre de colère sa mer leen waroon a dal ñoom ñu mucc ci parce que wax nañ lu amul wal iyaazu billah ñuy nar rek waa sawaay yow waxoo woon ne tey lay bare non c'est que affaire bi non damaa am sama benn tanta saatu woon rey na tantam yu bari wal iyaazu billah teg waaw rey nay doomam sama doom ji doo sama doom ji moo feebaroon moo tax man woon a ñëw ci santé bi dama kiiñ ndax ma woo ci yoon bi laa nekk ñu woo xam nga loolu nag lay lañ ma woowee ne ma kay jël sa yi xam nga yow tam sëñ bi loolu tamit loo xam ne moo day jàpp ko vérifier loolu lay wax te day tàmm wax wayataxarral kadiba da koy tàmm ba léegi expert la ciy doon mythomane lay doon. mooy gis nga boo teeyu boo ko waxee kenn nga jàpp ne dëgg la moo tax suñu borom ne naafiq yi ah wa ida ra'ayta wa ida ah ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' li a waaw gis nga boo leen gisee te seen apparence dañuy fexe nax la parce que dañuy wane ne sincérité moytul ma nag ki ci gine yées mooy kii gine diine lay jàngale wala boroom xam-xam la walla day tal day wax gaa yi naan damay ñaanalaatee waaw moom di wax ay aaya kese kooku moo yées wallahi moo yées ci gaa yépp parce moom alquran li gën tedd la jël di ko mbaale nit ñi ngir mën a doxal ay caaxaanam di lekk alalu nit ñi ci baatul ci neen waaw moytul ma ñooñ ne ñoom ñoo yées ñoom moo tax daanaka boo déggee waa xam ne da ngay jëflante moom bu commencé di di di waxi aaya xoolal loolu nga xam ne moo waroon a nekk lu normal nit ku waxi laaya nga kontaan Allah nii léegi boo déggee wolof boo xam ne kii bu commencé di la wax naa ay kii yow freineel de mille faire taxaw di xaar attention de këpp dël la il bana jóg ren am na ma

ak cheikh ñu ëpp ci ñoom ay këpp tëll attention de seen liñ lay wan ci biti bés boo kiiwee boo bo bo buñ la ngoree di nga xam pro di nga ñi nga xam ne dañuy jaar ci alquran ak sunna ngir nax la waaw wala di wane ne ñoom ay sell lañ léeg-léeg ñuy wan ne voilà ñoom son son bi wàññi dañoo topp sunna naan voilà moom i moom ibaadu la sax temps yi dëgg yoo. confiance bu ko defee mu nax leen léegi yàqaale deru ñëpp ñoo xamante ne ñoo doon topp sunna ak ñooy topp sunna yeneen tubaab saa saa ak ñun ñu baax ñu ñu naan voilà moo tax finalement lan la mujj nit ñi wax non oustaz si dara wóoru ci ah non non non attention man yii saa man oustaz moom wóoruñu ko waa ñii te pourtant lu tax xam nga waa naan moo wóorul xam nga tailleur yu tailleur tailleur yu bari yoo xam ne ni waa lañ ñaan. xam na maçon yu bari commerçant yu bari yoo xamante ni dañ lay nar naan la marchandise bi jënduñ ko nii ngir mbaal la jënd nañ ko yow itam yow lii yow xibaar ko jënde vingt mille nga bëgg ma ci fay quinze mille alors que waa ji cinq mille la ko jënde waatal la ci alquran maa ngi wàcc ci alquran la wax te lépp ay nar la loolu waa xam na ko de waaye comme que waa ji day wax waxu diine moom la gën a moom moo que normal tamit yow mi a wax diine waroon wax nit ñu ragal yàlla te yow nga jikk koo mel nga ñëw di nax nit ñi c'est normal moo tax léegi yaa yoo ne ah saa si de saa yi léegi ku yàq seen der bakkaar boobu ci kan lay dellu lu dul ñi nga xam ne ñooy usurpateur d'identité yi ñiy sàcc zi yu xam-xam yeeg seenu ak seen yooyu ba pare ngir nax ni ñi wal iyaazu billah kon wa yataharra al kadhib hatta yuktaba inda allahi kaddaaba waaw ñu bind ko fa yàlla ne kii narkat bu mag la ñun ñëpp xam ko buy ñëw rek gaay yi eh, gaay yi irefee ngi ñëw de attention gaay ku am sa secret bi yoboo ngeen noppi gaay yi ci change discours ah, yoon foog ne moo ci ne nag ñëw nar fa nar yu tooy xat après jóg dem gaay ah, saa nii mel hmm. kii ne moo mën wax lu amul xoolal li mu génne lu beex rek ba moom nag mu jàpp mu moom li ci gën a garaaw moom day jàpp ne gaa yi découvrir uñ ko alors que naxul kon na xadiis bii nii euh, dina ñëwaat insha allahu taala ci xadiis numéro mille cinq cent quarante-deux ci téere mi kon ñu yem ni insha allahu taala wallahu taala alam wa sallallahu wa ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun alal mursaliin alhamdulillahi rabbil aalamiin